xaddu saxaabi musliman laaqa rasul wa in bila riwaayatin anhu wa tuul wa shartuhu lmawtu walaw taxallala riddat voilà xaddu saxaabi ni ñuy natte xame mooy musliman muslimun day nekk jullit laaqa rasul mu dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jataay moom même dee gisu ko mais bokk nañ jataay parce que silmaxa yi wala nit ñu bari ñii comme fatxu makka ñi ñëwoon ñépp du ñépp ko mënoon a gis waaye ñooñ ñépp saxaaba lañ ñoo bokk fuñ ne mu nekk Arafat ñépp nekk Arafat ñoo ñépp ay saxaaba lañ allahu akbar parce que liy defee saxaaba du ci nit ki waaye ci yonent bi aleyhi salaatu la ko suñu boroom def te looloo tax ñu raw ñépp mooy mbir mi du ñoom li tax Seydina Abu Bakar raw ñépp du ci Seydina Abu Bakar ci boppam mais ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la ñoom ki ñu dajeel mooy képp koo xam ne daje nga ak moom ci kaw suuf gëm ko yaa gën keneen ku ñëw sa gannaaw <laughs> waaw ak ñi jiitu ba mu des yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ñooñ rekk la gënul allahu akbar kon mbir mi moo tax loolu nag ak ak a neexoon wolof yi xam loolu wala ustaasi wolof yi mais dañ ñu bari ci ñoom dañ koo réere waaw moo tax nga foog ne moo tax ñoom gaaw wax ne sëriñ diw teg ko ci kaw saxaaba yi dafa simple lool ci ñoom waaw ñoom moom dafa simple lool ak ñi nga xam ne ñooy gàmmukat yeeg ni parce que dañoo xamul moo tax waaye hey bu ñu xamoon hey bu ñu xamoon ma saxaaba ay waaye luy saxaaba dinañu xam mooy mbir mi yonent bi aleyhi salaatu ci boppam moom la xel manula la waaw ak li yàlla def ci moom ak xéewal gi yàlla def gi defal nit yow nga fexe ba yow mu boole laa moom nga gis ko gëm ko fii ci kaw suuf waxuma après nga gént koog yooyu wala même bu dee jaxaratan nga gis ko loolu noonu waxuñu loolu mooy bi mu fu nekkee Makka ak na yow nga gis ko même bu dee benn tiers la benn seconde wala nga bokk ak moom jataay benn fekk nga gëm ko mais defar na la defar goo xam ne waliyu yi ci kaw suuf yépp yi fi mas a jaar min ladun sayyidina aadam ba kiy mujjee faatu buñ leen boole woon ñoom ñépp teg leen ci balance benn balance lépp luy yu laa wax nga teg ko ci benn balance jël kenn ci saxaaba yooyu koo xam ne dafa jataayoog yonent mi aleyhi salaatu salaam gëm ko génn àddina ci ngëm yàlla kooku moom boo tegee waliyu yi nga am yépp depuis maam aadama aleyhi salaatu salaam ba ci suuf ba ki mujjee faatu ci kaw suuf nga teg leen ci balance nii benn kiiwu balance bi jël saxaaba boobu teg ko fee moo leen di gën a diis ñoom ñépp allahu akbar loolu nag yonent bi aleyhi salaam la allah allah <laughs> na muhammadun rasulullah alladina ma'ahu ñu ko gëm ànd ak moom ay gaa yooyu ñooy lépp de ñooñ kay non ñoo teeb bi lépp waaw zalika fadlullahi nag yutihi man yasha ñun manuñu lu dul jaar seeni tànk rek di ñaan buur yàlla it ah ñu gis euh, nabi rek fii tamit alayhi salaatu wassalaam waaw bële moom raw na moom même bu doon dañ doon jataay moom nii mu toog mu toog suñu weti nii sans barrière sans dara muy wax ñuy dégg même loolu taxul ñu ñu ñu egg fenn biddi euh, wewu saxaaba bokkuñu mënu ngeen a bokk c'est fini c'est fini moo tax boo gisee awliya yi li ñuy wax ay kii naan moom moo gën ak wala moom muy wax ci xaqam ci boppam di wax li ko yàlla defal que gën loolu mooy entre waliyu yi lay waxa ah. loolu il faut gars yi xam ko il faut ñu xam kooku waliyu yi bu ñuy wax seen wax yu kawe yooyu fan la yem dafa am limite foo xam ne ñooñu lañuy wax te ñoom xam nañ li ñuy xam nañ kan la xam nañ li ñuy wax ñoom mooy ne ñoom bu ñuy wax xaajuñu cee boole saxaaba yi moom dañ leen a teg fële bokkuñu ci wax ji ndax ñoom ci boppam dañoo xamul ci ñoom seen seeni mbir dañ cee xamul lu bari koo réere nag xam nga ne daal moo la gën fopp yàlla lool la def waaw waxuñu ñoom seeni mbir ñoom ñi nekk ay awliya ci ñoom ki comme ñoom ñooñ la ñuy waxal voilà mais ñi kenn xalaat lu saxaaba <laughs> waaw ñoom ñépp ci yem kenn kese moo raw xam nga moo tax manaan la léeg-léeg il faut faire très attention gis nga dañ lay nettali naan la da ngay gis ci xadiis yi ñu naan ab kaw-kaw dafa jóge na lee benn saxaabi koo xam ne kaw-kaw la jóge ci àll bi jóge ci kaw gi ñëw kii def loo xam ne mooy jikkoy kaw-kaw la yor des fois dan dama ciy préciser ni ah nañu def attention nag mooy li mu def man na reetaanlu waaye bu ñu puusa mukk ci ñu tuutal ko wala ñu jàpp ndax kooku moo gën sa sëriñ ñëw bu dee boroom sëriñ ku am sëriñ nga moo gën sa sëriñ gën sa sëriñu sëriñ waxuma la loolu rek mooy gis nga kaw kaw boobu ñu naan moo tuuroon ndox ci jàkke ji mais du Zul Xuwaysira ah. du Zul Xuwaysira at-Tamimi ndoy lét Zul Xuwaysira at-Tamimi nan lay waxe allahumma ighfir li wali Muhammad wali Muhammadin wala taghfir li ahadin ba'di irhamni wa Muhammadan ah kooku du Zul kooku mooy am na ci boroom xam-xam yu ñu naan moom la mais du moom kii saxaaba la boo xam ne dafa gëm yàlla Zul Xuwaysira ab ab ab xaariji la mooy maamu xawaariji kooku taxul kooku du kooku keneen la kii saxaaba la kooku moo gën yow kooku noonu nag xamal mooy li ma la wax léegi rek wàll yooyu mas a existé depuis maam aadama laa wax ba kii mujj faatu kaw kaw boobu noonu noonu jëfam ji kii woon bañ nar koo pamti pamtee te muy ab saxaaba génn àddina ci loolu ci ngëm yàlla moo gën a sëriñ yooyu yëpp wàllu yooyu yëpp bu ñu leen boole kon nag waxatuma laa yow nga naan ma sa sëriñ kese moo tax man lool il faut faire très attention dina reetaan lu ci yenn yi nga xam ne ñoom la ñuy def parce que jikkooy kaw kaw lañ yor parce que doon la leen yàlla bindee te tamit noonu la bëggoon te liñ ci ñun ba xam ko ñoom bu ñu ko deful ko xam du ñu ko xam. attey mbéewal ci jàkkaak yooyu yépp ak yu mel noonu ak tamit euh, rifq gi ñu war a ànd ak ku xamul ak yooyu yépp mais bu ko deful woon mu ñu doonuñ koon xam léegi fekk ñu ngi xoolal ñuy jàngale loolu xew-xewam boobu ba léegi ngëneelu kan la mais ngëneelam la moom moom kaw kaw boobu saxaabi yi boobu radiyallahu anhu ah mu ngi noonu <laughs> voilà eh? kii nii li tax nag ñu naan la xam nga ñu naan la an-Najaasi ak euh, Farwa mi dañu am luñ bokk mooy ne ñoom ñaar ñépp du ñuy saxaaba parce que ni ñuy xame saxaaba mooy il faut nga nekk koo xam ne musliman ab jullit ngay doon wala muslimun laaqa rasul bu dajee ci yonente bi alei satu salaam jataayoo moom wa in bila riwayatin anhu watul même bu dee jëlewul ci moom benn xadis solowul ci moom dara watul te même bu dee ne mbir mi nekkam nekk ak moom yàggul wax naa la jataaya ma Arafat kese hein boo fa newoon te gisoo yeneen time ale sarsam mais mu nga fa kooku saxaaba la waaw kooku saxaaba la parce que diffi leer gi yeneen time ale sarsam di diffuser fu fu waay nekk ci jataay bi day dalay dugg te bu la duggee dalay def loo xamante ne nii ku fi nekkul ku yow képp koo xamante ne nii après moom nga ñëw bi mu génnee àddina nga ñëw loo baax baax loo extraordinaire même lu ñu gis say jëf nii buñ tegee jëfu kenn ci saxaaba yi teg nii jël yenn waxuma la sax yenn awliyaaw yi mais ñenn ñu jàmbaare ñi rek boo xoolee ci wàllu jëf danga naan e danga naan mais waa ji moo gën a kawe ci wàllu jëf mais loolu bu mu la wor <laughs> loolu bu mu la wor mbir yi moo tax loolu day wan ne mbir yi du jëf kese waaw li nit di gëne keneen du jëfi kese waaw waaw ñoom du jëfi kese lii ngëneelu yàlla gu ci moo ci rax <laughs> waaw am na saxaaba yoo xam ne xoola yahud ba biñ la doon wax keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëwoon tam ko doon liggéeyal mu jekki gisu ko benn booy juif la mu laajte ko ñu ne ko moom de dafa feebar mu ne saxaabaam yi mu neew loon nañ leen dem seeti ko ñu dem fekk muy waaj a faatu yeneen time ay saar saam toog ci cheveum ne ko waxal laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah seedeel waxal baatu seede yi xale bi xool baay ji parce que baay mi ngiy toog te baay mi juif la yahud la baay ji na ko yaa bunayya ati abal qaasimi doom sama toppal abal qaasim mooy defal lim la wax waxal lim la wax mu daal di koy wax kooku julliwul ah yonent ma sa sam kontaan ne saxaaba yi waajal leen seen mbokk allahu akbar mu nekk seen mbokk nekk saxaaba te julliwul masula jullil buur yàlla masu koo wooral masu koo ajal masu koo defal dara te moo gën képp koo xam ne dem nga walla yu boo xam ne tous les tous les ans mu aji di joxe alalam daanaka arortul dara lépp da koo joxe ngir yàlla di dugg ay xalwaat di woor ak di woor siyaamu Seydina Daawud ak lu ne alayhi salaatu salaam mu koy def mais kooku malgré tout ça juif boobu génn àddina saxaaba boobu noonu nga xam ne deful lenn ci loolu dafa woorul sax masula dëpp jëwam ci suuf ngir yàlla kookoo gën waajooju <laughs> kon mbir yi bu doon ci jëfi la moo tax mbir yi du du ci ay jëf rek <laughs> ah mbir yi du pratique du du du quantité kese mais qualité la ñële nag qualité bi li leen ko may mooy ki ñu fekkeel ki ñu jotaayal jamono ki ñu fekk ki ñu bokkal jamono muy yonent mi alayhi salaatu salaam moo tax moo tax ñoom dañoo gañe loo xam ne keneen mënu koo gañe waaw keneen manu la am lu mel noonu ak loo man di def yow waxuma la bi nga ràññee rek nga commencé jaamu yàlla mais gis nga ba nga juddoo bu doon ne ku nit koo xam ne dafa juddu rek jóge ci biiru yaayam rek commencé jaamu yàlla sax dund cinq cents ans di jaamu yàlla masula def leneen lu dul jaamu yàlla boo ñëwee saxaaba yee la gën foop benn saxaaba képp xaajoo pëndam sax da ko koo gisul waaw même bu doon yow boo xoolee ci asamaan sax gis la waxul mahfuz ah malaaka yi di la seet si fu ne mu extraordinaire lool lépp di may yàlla bu mu la defal ma ne benn saxaaba kese gën waa jooju ay wolof xam leen yii yii bu ñu ko xamoon noppalu lii bu ñu ko xamoon noppalu ak tamit kàccoor yi ci àddina bi di di di di fontoo nit ñi <laughs> ndax mbir mi ci yonent bi alayhi salaatu salaam la e mooy kon mu gëm yàlla jotaay ak yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina ci ngëm yàlla gi waaw même bu sonn naa même bu doon ma sonn naa tubbi après duggaat ci diine ji c'est pareil waaw